a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim <clears throat> bismillahi rahmaani rahiim <clears throat> wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiin sayyidinaa wa nabiyyinaa muhammadin <clears throat> wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin amma ba'du siiratu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam jataay bi ñu génn bi awnillahi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci njàng di ñuy jële ci lettre yi alayhi salaatu wassalaam doon yónni buur yi ak <clears throat> njiiti jamono joo jële ñëwoon nañu ba àggoon ci masalatul xitaan muy masala miy wax ci wàllu xarfal gisoon nañ ne ñaari avis ci amoon muy avis Shafi'iyya yi rahmatullah alayhim ñu ne woon dafa farata la ci liñ joyal ñoom nag <coughs> gisoon nañ seeni dalil ak waa jumhur ñi ne du farata dañ koo sopp sunna la gisoon nañ ne insha allahu taala li gënoon a dëgër mooy wax waa jumhur ndax dalil buy waral loolu moo amul bu wér comme que dalil amul nag bu wér <coughs> waa jumhur xadiisu imaam ibn abdullah ibn abbas mawquufan bi nga xam ne imaam al bayhaqi rahmatullah alayhi dane woon mawquuf bi moo wér loolu day appuyer seen avis léegi nag ginnaaw bi gisee loolu leen na ci desoon mooy ana kañ kañ lañuy ban waxtu wan jamono lañu war a xarafal ba léegi <coughs> boo fàttale ko ñu ngi doon gis bi ñuy traité masala bale li imaam alxaafiz ibn xajar waxoon ci alfath waaye lépp du <coughs> yenn yi boo demee doo ko fekk ci fathul baari <coughs> mais ak global moom li mu waxoon surtout dalilu shafi'iyya yi ci moom lañu newoon ak yenn ton tontu yi foofu la ne woon mais yeneen am na dalil yoo xam ne newul ci Fathul Baari imaam al-Hafiz andiwu ko foofule waaye nu ngi ci man di demee mooy ne li gënoon a dëgër mooy waxu waa jumhur léegi bu ñu xamee lool ba léegi moom imaam al-Hafiz ibn Hajar di kontinu ci fi ñu waxoon ana kañ la mu ne wax waxtulifa fil waqti alladhi yushra'u fihi al-xitaan mu ne nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi wute nañu ana kañ ban jamono lañu war a xarfal lañu yoonal xarfal mu ne imaam al-Mawardi ne lahu waqtaani waqtu wujubin wa waqtu istihbaab mu ne ñaari waxtu la am ñaari waxtu la am muy waxtu woo xam ne ci lay ware ak waxtu woo xam ne dañu ko ci sopp mu ne waxtu wi nga xamante ne ci lay ware mooy boo xam ne nit ki dafa nekk koo xam ne majeur la waaye bi nga xam ne dañ koy sopp mooy avant muy nekk majeur te lool c'est raisonnable ndax nit ki <coughs> fekk majeurul mooy ne moom bokkul ci ñi nga xam ne dañu leen a togg jëf mooy duñu mukallaf mu ne ba léegi moom imaam al-Maawardi wal ixtiyaaru fil yawmi saabi'i min ba'dil wilaada mu ne li ñu tànn nag ci kañ la mooy ginnaaw bi ñu xamee ne dafa am kon waxtu woo xam ne comme que ñoom ndax imaam al-Maawardi wax naa la Shaafi'i la rahmatullah alayhi comme que ñoom ñooy ñi ne farata la ñoom ñu ne fi muy nekkee ndax nit ki fekk nekkagul mukallaf dañ koy sopp mu ñu def ko mooy laata muy nekk mukallaf bu xasee nekk mukallaf nag day nekk farata ci moom léegi mu ne liñ ci tànn mooy sixième jour ginnaaw bu nit ki juddoo septième non septième jour bi waqiila mu ne am nañu ne <coughs> am nañu ne min yawmil wilaada bés bi nga xam ne ci la juddoo ca lañ koy xarafale fa in uxira fa fil arbaina yawman bu ñu ko yéexee na xaar ba quarante jours mu ne fa in uxira fa fi sanati saabia mu ne nag bu dee ne dafa dañ koo yéexe nañu xaar kon ba septième année bi bu amee sept ans xale bi mu ne fa in balaga wa kaana nadwan naxiifan yulamu min xaalihi annahu ida xtatana talef saqata al wujub mu ne waaye euh, bu dee na nag dafa nekk koo xam ne mooy wo koo xam ne ak moom physique dafa nekk koo xam ne dafa faible koo xam ne dafa faible te jàpp yaakaar nañu ne te xam nañu en tout cas am nañu lu ëpp suñu njortu ko ne kii bu ñu ko xaral fale ak ni yaramam yu nooyeeg ni mu mel même bu dee mag la man na faj moom man na fa jaare faatu mu ne waa ah, bu boobaa nag kon nag dootul nekk farata ci kooku mu ne wa yustahabbu an laa yuaxara an waqtil istihbaabi illa li udr mu ne nag sopp nañu ñu bañ koo yéexe ci wax bi jamono ji nga xam ne mooy jamono ji nga xam ne dañ koo sopp mooy bu nit ki nekkee xale laata muy nekk majeur lu dul ci ngànt burul loolu Euh, na ko def bu nekkee gone mooy jamono laata muy nekk majeur euh, <coughs> am na bon <coughs> lool ci ci ci baleegi ci sa Shafi'i rahmatullah alayhim am ne ku mel ni comme ni mu ko tudde moom ma al-Hafiz mu ne al-Qadi Husayn kene annahu la yajuzu an yaxtatina as-sabiyyu xatta yasiira ibnu ashra siniin li annahu xiina idin yawma yawma darabahu daraba yawmu darbihi ala tarki mu ne warul ñuy xale bi xarf xale bi di xarfal lu dul mu am dix ndax dix ans mooy bés bi nga mooy bu ko amee ci lañ koy bu bañee julli nag ci lañ koy dumaa ci jamono jooj nag kon ci lañ ko war a mën a tege loo xam ne day metti ndax xitaan ak dóor loolu lañ bokk même bu dee imaam an-Nawawi ci sharhul muhazzab moom rahmatullah alayhi avi bi moom bon dëgërul ko dara dara dara mu ne ba léegi imaam al-Haramayni rahmatullah alayhi dane laa yajibu qabla al-bulugh voilà mooy li ñu waxoon sànk rek que ne warul avant muy majeur ndax gone lay laysa min ahlil ibaada al mutaalliqa bil badan fa kayfa min al alam mu ne ndax xale bokkul ci ñi nga xam ne ñooy way jaamu yàlla yi ñi nga xam dañ leen a togg jëf ñu war a jaamu yàlla yi nga xam ne dañuy concerné dañuy lëkkaloo ak yaram wi léegi naka lay mujj kon naka lay nekkee bu dee affaire metti la ah kanta <coughs> am na yeneen lu wax Euh, kii imaam al al abul faraj as-saraxsi raxmatullah aleyhi mu ne fii xitaani sabiyi wa huwa saxiirun maslaxa min jihati anna al jilda ba'da tamyiizi yaghludu wa yaxshin wa yuxshin faman samma famin famin samma famin samma jawaza al a'immatu al xitaana qabla dhalik a mu ne ci xarfal xale bu nekkee gone dafa am maslaxa mooy maslaxa la moo ci nekk ci côté ba nga xam ne yaramu mooy der bi bu dee xale bi dafa commencé di ràññee day nekk loo xam ne lu dëgër la du bokk ak bu nooyee bu nekkee xale moo tax lool expérience ni nga xam ne dañuy xarafal xale ni muy gaaw a cicatriser wu bokkul ak bu dee mag la voilà mu ne lool moo tax euh, aïma yi di imaam yi daal di ndax yaxshinu voilà yaghlizu wa yaxshinu waaw aljild mu ne fa man fa fa min sàmmal foofu lool nag moo tax imaam yi daal di Euh, yoonal ñuy def xitaan avant loolu avant waxtu tamyiz waaye xam nga gone dafa am façon gone yoo xam ne dafa ndax gone du ne rek entre nekkul mukallaf ak bi mu ko nekkee xale mën naa nekk am tamyiz te nekkagul mu mukallaf voilà xale day am tamyiz mën a ràññee mais du mu àggagul mukallaf loolu ñaari mbir la yu bokkul kanta imaam Maalik moom mu ne wa qaala Maalikun imaam Maalik moom dane sopp nañ ko mooy xarfal bu dee ne xale bi day euh, euh, euh, mooy dafa commencé di ñàkk ay mooy buy foq bëñ yi mooy bu ko amee ba commencé xam nga lool nit dangay am ay bëñ après mu commencé di deñ am yuy deñ dañuy saxaat comme yooyu mu ne bu buñ àggee ci loolu ta mooy à peu près vers six jàpp sept ans wala yu jeg lu ko jege lool ci lañ koy yoonal euh, imaam Maalik nag moom da doon bañ ci septième année ci kii bi ñoom <coughs> tudd septième jour bi septième jour bi da ko doon bañ voilà ndax da doon wax ne moom dafa jàppoon ne loolu ci jëfu kii la yahuud yi la moom da ko doon comme ni nga xam ne noonu la ko imaam ibnul munzir toxalee ci imaam malik ak ama moom imaam alxasanul basri dañ doon sib ku xarfal sa doom bu amee mooy septième jour bi ndax nee na lool ci dañ doon wax ne loolu ci jëfu yahuud yi la léegi waaye sauf que am na xadiis buy wax loolu muy xadiis boo xam ne imaam at-Tabaraani moo ko soloo ci al-Awsat mu jëla ko ci seydna Abdallah ibn Abbaas radiyallahu anhuma mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam dane sab'un min sunnati fi as-sabi juróom-ñaare ngi yoo xam ne sunna la lu ñu war a doxal la sunna yonent mi alayhi salaatu salaam yoo xam ne moom lañu war a defal gone mu ne yu sàmmaa dañ koy tudde jox ko tur fi saabi ci juróom-ñaareelu bu juddoo ba juróom-ñaareelu fan wa yuxtan ñu daal di koy xarfal xam nga kon ci juróom-ñaareelu fan bi la wax mooy septième jour bi waaye suuf ko xadis boobu dafa wérul voilà loolu mooy xadis boobu <clears throat> dafa dafa wérul te waaye am na beneen xadis boo xamante ne tamit lu mel noonu lay wax mooy xadis bi nga xam ne Abu Shaykh rahmatullah alayhi moo ko solo ci yoonu alwalid ibn muslim mu jëla ko ci zuhayr ibn muhammadin moom mu jëla ko ci ibn al munkadir muhammad euh, zuhayr ibn muhammad mu jëla ko ci ibn al munkadir wala keneen bokk mu jëla ko ci seydna jaabir kene yonent bi alayhi salaatu wasalaam xatana xasanan wa xuseynan li sab'ati ayyaam léegi mu ne que ne yonent Seydina Jaabir ne yonent mi alayhi salaatu salaam dafa xarafal Seydina al ak ay Seydina al-Husayn di ku nekk ci ñoom ba nga amee si sept jours. Euh, al-Walid Muslim rahmatullahi alayhi mi nekk ci càllale bi mu ne fa sa'altu Maalikan ma laaj imaam Maalik laaj ko affaire bi ne ko bon hadis bi nag mu ne laa adri man moom xaw ma ko mooy xaw ma ci dara <laughs> waaye gis nga. lii la boo xamul xamoo moo imam Maalik mi gaa jóge fu nekk di jàngi seex waaw mais boo ko laajee xamul danaan la xaw ma de xam nga yow bu toll ni war naa xam yii mais xamu ko li wax loolu la de nekkul ne day bañ a tontu non da koo xamul nee man xaw ma ko voilà léeg-léeg nag boroom xam-xam dina na xadiis bi xaw ma ko mooy bu dee ne du ne mu ngi dóor a dégg waaye jotu ci woon a bàyyi xel te ak wéram xamu ko moo tax la xaw ma imaam Maalik nee ma ma laaj ko mu ne ma mu ne ma mu ne laa adri yi xaw ma de ba pare nee na mu di ko ciy tegal moom al al al al Muslim imaam Maalik tegal ko ci ne ko walaakin al xitaana tuhra fa kullamaa qaddamahaa kaana ahabba ilayya mu ne waaye man moom xaw ma waaye. li li ma xam daal mooy ne xarfal moom ak ak cet la ak laap la saa bu ñu ko gaawee def lool de moom moo gën a sopp ci man moom laa gën a sopp man Maalik ibn Anas boroom giir bi rahmatullah aley euh, moo tax loolu la imaamuna Maalik doon wax léegi même imaam kii pour dëgëral affaire septième jour boobu imaam al Bayhaqi soloo na ci xadiis Seydina Jaabir naka noonu yo soloo na ci yoonu Muusa ibn Ali mu jële ko ci baayam mu ne Seydina Ibrahim aleyhi salaatu wassalaam mu ngi xarfal Seydina Isaaq fekk mu ngi am sept jour bi mu amee une semaine kantaak yi uh, imaam imaam imaam imaam ahmad nag imaam ahmad moom affaire bi da cee kii quoi ndax moom dane moom comme que jëlewu ci dara mooy amuj ci sunna uh, imaam ahmad nag day xam yooyu <laughs> mooy des fois bu ne waxee lool mooy amu ci loo xam ne ci lum mu jëlee ci yonent ma lay saar saab walla saxaaba léeg mu dégg boroom xam-xam di wax leen mais du ne li wax amul de mu mu ngi koy dóor a dégg walla comme que amu ci daal loo xam ne man na cee wéeru danaan moom day def waqf taw tawxiif waaw moo tax imaamu Ahmad ibn Hanbal moom par exemple prononcé ci ne bon. heure bii la walla lii la moom daal ndax affaire bi amul moom jotewu ci dara quoi ah. ndax dane man lam asma fihi shay'an dégguma ci dara dégguma ci dara léegi kon loolu mooy li nga xam ne moo jëm ci côté boobu waaye nag Euh, amaana amaana li nga xam ne mooy li gën dëgër mooy li imaam Maalik wax mooy li wax al Muslim rahmatullah alayhi ne daal affaire bi moom daal jëlawu ci dara waaye daal lenn daal la mooy saa bu ñu ko teelee def mooy li nga xam ne mooy moo ko gënal voilà mooy lu ñu ko teel a defe rek ah moom moo ko gënal loolu amaana loolu mooy li gën a dëgër ndax euh, euh, yiñ la wax di wax sept jour yooyu ñoom wéruñu de amul benn ci xadiis yooyu bu ci wér mais daal nu mu gën a teele bu dee nekk def ko boobu dina tax euh, maslaxa yiñ ciy ut dina ci am ah loolu it baax na loolu baax na ndax euh, euh, bon que ne juif yi nga koy def kese tamit buñ ko euh, dañ koy kii mooy dëgg la ndax sharia dafa bari lu yonent ma lay saab saab naan xaaliful yahuda wa nasaara mais loolu mooy ci loo xamante ni nii texte di cee ñëw bu texte ñëwul muy yonent ma lay saab saab waxu ci dara gisuñ ci alxuraan mooy mënuñu ne comme que juif yi nga koy def kese nañu basé wu ci loolu dëgg la man na nekk loo xam ne ñoom comme li wax que ne dañ koy teg mu nekk benn loo xam ne dañ koy samp ñu man ci xiyaase yeneen yi mais loolu day ubbi bunt day ubbi mbir mi day da koy yaatal du trop buñ demewee ci noonu day yaatu du trop moo tax yi nga xamante ne ni sharia moo ñu wax xaaliful yahuda wan nasaara foofu nu xaalifuhum insha allah waaye bu dee ne teg si ñëwu ci ñoom ñu koy def te dara terewu ko fii nii ci suñu sharia bi mooy képp ku ne bon man damay jël ci aslu boobu mooy xaaliful yahuda wan nasaara ah kooku it manoo ko wax dara mooy lahu waj voilà waxam boobu am na fu mu mën wéeru waaye ki ne man it non dama koy def parce que euh, amul dara lu koy tere rien que ñoom ñu koy def rek ndax ñoom bari na yu ñuy def yoo xam ne duñ ne ñoom ñoo koy def dañ koy xaraamal ñun voilà que ne yenn yi nga xam ne yahuud yi dañ koy def comme ñoom ni ñuy xarfale par exemple tekkuwul na ñoom ñu ngi def xarfal euh, ñun dañ koy kii ndax loolu dañ koy bàyyi mais ndax loolu yeneen ma lay saabsaab texte di cee ñëw voilà loolu tamit lu jar a xam la mais ku ku mooy ci aslu bële tax nga wax loolu mais amaana li gën a dëgër mooy waxu imaam Maalik bu bi mu wax al Walid ibn Muslim bi mu ne ko man xaw ma ci dara xadiis bi mu wax nii. xawma ci dara waaye daal lu mu gën a ndax mbir mi ak laab la lu mu gën a gaawe daal ñoom lañ ko gën a soppe amaane loolu mooy li nga xamante ne mooy lii gina a dëgër wallahu taala alam léegi nag mu des xarfal jigéen eh, boobu waxoon nañ la xafd lañ koy woowee bu góor i'zar foofu boobu noonu mooy li ñu ciy def li ñu ciy dagg ci kaw ñi nga xam ne xam nga Shafi'i yi rahmatullah alayhi ñoom dañ ne xarafal ci luñ doyal dafa nekk farata mais am na ci wax ci ñoom que ne dee jigéen la dañ koo soppu léegi même bu ci man di doon waa jumhuur it neewuñ ne soppuñ ko du tout déggoo kenn nag lenn nag am na ci lislaam mooy li ngay dégg amul benn boroom xam-xam laa la wax ci lislaam boo xam ne dana loolu dafa xaram loolu amul de amul benn boroom xam-xam bu ne xarfal jigéen dafa xaram loolu amul bu ma ne nag léegi nag benn affaire am na te loolu je ne lasserai jamais de le répéter mooy bu ma kenn ne sama oustaz bi ci koñ bi walla waa jiy wax ci rajo bi nee na non non non ñun ni ñu xamee Serigne senegal nee na lool amul valeur wax jooju en fait ku bëgg garde sa respectabilité sax waroo ko woon di toxal parce di toxal yooyu ñuy wax boroom xam-xam yi ngay tudd ñenn ñi même bu dee siiw na ci ñun ñu jàpp ne ñoom ñu màgg lañu loolu yow boo moywul sa respectabilité mooy deñ ba pare nag nga bokk ci ñi nga xam ne seeni wax dañ leen di classer ndax yow da ngay toxal ci wàllu xam-xam ngay toxal waxu ñoo xam ne bokkuñu lay lahum ahl mooy ñoom ñoom ils ne sont pas abilité à di joxe seen avis ci yëf yi ndax amuñu niveau bi bokkuñu sax ci mbooloo mi ndax buñ ne l'ordre des médecins ñuy wax ci ay maladies yooyu loolu l'ordre des médecins ñooy wax médecins yi ñooy wax waaye doo ñëw fekk charlatan bu toog fële di di di di jaxase ay mbiram nga ñëw naan moom sax joxe na ci abi lool boo ko waxee lan lañ lay wax diine nag moo gën a garaaw loolu nag xam-xamu diine yi moo gën a garaaw loolu moo tax amul benn boroom xam-xam bu ne xarfal jigéen dafa xaram loolu amul Shafi'i yi rahmatullah alayhi ñoom ñu ne xarfal dafa farata ci ñoom ci ñoom am na ne Euh, que bu dee jigéen dañ koo sopp léegi kon nuñ koy defe ñu ne la ñun nag xam nga sànq ñu temps yaa ngi excision mais bu dee ne excision mooy li ci liñ ci dégg suñu jamono ji ak niñ koy defe ci suñu réew yii l'islam jàngalewul lool non non ndax ñoom ablation du clitoris lañuy def mooy dañ koy dagg complètement moo tax loolu ay mettit la ci ndaw si amee muy coono yu mag même buy bu buy am doom sax day am problème ci loolu loolu loolu du njàngalem l'islam du njàngalem yonent bi alayhi salaam te l'islam xamul loolu léegi nag bu dee ne ay UNICEF ak gaa yooyu bu dee loolu la ñuy xeex lislaam loolu dàq na ko bu yàgg te loolu tamit da koy xeex ndax non seulement ndaw si sax da dul ci plaisir ci wàllu sëy te tamit buy jur day am day am problème loolu lislaam dafa dàq loolu mais lislaam li mu xam comme <coughs> mooy euh, comme li imaam al bii rahmatullah alayhi wax mooy dañuy dagg benn partie xitaanuha qat'u jildatin takunu fi a'la farjiha fawqa madxali zakar mooy dañuy dagg benn partie boo xam day nekk ci kaw mooy liñ naan clitoris bi ci cat bi ci kaw loolu lañuy dagg léegi mooy fii pëy biy dugg mu ne foofu ci kaw mooy day yor forme ñoom dañ koy boroom xam-xam ni dañ koy kii di wax naan day yor forme mooy siq ginaar le coq kiiwam boobu di nekk noonu euh, nu tuddati lu xonq lool di nekk ci bo ci côté ndong gi noonu lu mel noonu lay mel voilà cat bi loolu foofu lu mel noonu ngay dagg cat bi noonu mais pas dagg lépp déedéet léegi nag euh, ndax lan ñiy wax lool dañu ne xadiisu kii ndax xadiisu imaam abu daawud bi nga xam ne muy xadiisu ummu atiya radiyallahu anha mu ne anna imra'atan kaanat taxtatinu bil madina fa qaala laha nabiyyu sallallahu alayhi wa laa tunhiki fa inna dhalika axdaa lil mara imaam abu daawud nag dana innahu laysa bi qawiy ah, mooy imaam abu daawud moo soloo xadiis bi ci sunanam as-sijistaaniyu wa laysa bi abu daawud al at-tayaalisi saaxibul musnad kii abu daawud imaam eh, taalibi imaam ahmad boobu ndongaam boobu te moo ko yar moom la muy al Sijistaan yi bokkoon dëkkoon fële e, Sijistaan mu ne yaay Ummu Atiya ne kii sayyidatu Ummu Atiya radiyallahu anha dana dafa am benn boo xam ne da doon xarfal Medina yonent mi aleyhi salaatu salaam ne ko laa tunhiki laa tunhiki mooy bul def liñ naan ablation mooy bul dagg lépp de mooy tuuti lu ci kaw ngay dagg fa inna daalika ndax lool ahda moo gën moo gën a leer moo gën a eh, eh, eh, sàmm gën a jox cër voilà ngir ngir soxna ngir ngir ndaw si imaam Abu Daawud ne innahu laysa bi qawi xadiis bi nag dëgërul dëgërul imaam al-Hafiz ibn Hajar mu ne walahu shaahid loolu la imaam Abu Daawud wax wax na dëgg càllale maa dëgërul wala hu shaahid waaye am na lu koy appuyer min xadiisi anas ci xadiis seydna anas wa min xadiisi ummi aymana abi sheikh ak xadiisu yaay ummu ayman te nekk ci abi sheikh mu ne ak beneen boo xam ne an mu ak beneen boo xam ne mu ngi ci euh, ñu jële ko ci mu nekk ci imaam kon ah kon loolu mooy li nga xam ne ñoom foofu lañu ko teg même bu dee ne xadiis boobu da gis ne wérul mais loolu noonu mooy imaam alxaafis nee na am na leneen lu koy appuyer ci ay dalil yu appuyer lii mais l'islam loolu la wax léegi nag xanaa xamoo ne kii mais mbir mi mooy daa nekk loo xam ne lan lu ñu sopp la mooy lu ñu sopp la manuñu taxaw ne xaraam na loolu lañ lay ne loolu noonu moo amul kenn ku ko wax léegi nag mu des euh, ndax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañu wute ne mais est-ce que sax jigéen ñëpp lañuy xarafal mooy bu dee même ci ñi kaw ne ñoom farata la pour ñëpp boroom xam-xam yi dañuy wute est-ce oriental yi kese lañu war a xarafal wala mooy arab yi jigéenu arab yi rek lañu war a xarafal ñeneen ñi kenn du leen xarafal ñoom dañu wute ci loolu dañu wute ci loolu ah euh, ku mel ni euh, Abdullah ibn al-Hajj Abu Abdillah Abu Abdillah ibn al-Hajj rahmatullah alayhi boroom al-Madxal mu ne uxtilafa fi nisaa hal yuxfadna umuman aw yu yufarraqu bayna nisaa al mashriqi fa yuxfadna wa nisaa al maghribi fala yuxfadna mu ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañu wute ci est-ce jigéen dinañ ko xarfal jigéen ñépp lañuy xarfal dañu wute ci lool est-ce que dañ leen di xarfal ñoom ñépp walla bokk ne noo jigéenu mashriq yi rek lañuy xarfal mooy ñi nga xam ne ñoo dëkk Orient mooy ñooñu la bëgg a wax ay arab yeeg ñi dëkk seet zone yooyu wuuf ñoom ñu xarafal leen wani saalu maghrib yi ñi dëkk nag occident kenn du leen xarafal mooy lool wuute la c'est pas luñ joyal ah. boroom xam-xam yi wax lool ci boppam dañu wuute ne mais est-ce que affaire bi xarafal yemul ci jigéenu arab yi kese oriental yi ñi nga ñi ñi dëkk comme occident tubaab yeeg ñi dëkk ay Maroc yi côté yooyu ñoom bokkuñu loolu ab wuute la de ndax ñu ne ndax loolu noonu li nga xam ne moom lañ war a dagg ci kaw loolu dafa ñàkk ci ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkk ñi nga xam ne ñooy maghrib mooy jigéen ñi nekk maghrib contrairement ak jigéen ñi nga xam ne ñooy dëkk mashriq voilà kon loolu la kon loolu mooy li nga xamante ne mooy même loolu dañ cee wute waaye mooy l'islam nag duñ ne comme que tubaab yéegi gi ñun li muy xeex xam nañu ko li mu moom la d'accordul mooy lim ne laa tund kii bul dig di lépp bul def ablation loolu dañ koy tere dañ koy tere mais kenn taxaw naan xaraam na loolu moom kenn waxu lu dul gaa yi nga xam ne ñooy bees beeslu kenn xamul fi ñu jële li ñuy wax parce que moo faire tendance parce que am na temps ba gars yi wax ay ay ay ay circoncision sax am na ñoo xam dañ commencé woon di ko bañ naan ndax parce que day indi mettit yu mel noonoog way yu mel noonoog après bi bi bi gars yi sida yi naan am na solo ndax day dindi day wàññi risque wu attraper ko nga dégg gars yi comme ba ba ñoom xaw ma uni sax xaw ma ñooñu gaa yooyu wala kii du mondial euh, organisation mondiale de la OMS de la santé di préconiser naan est-ce duñ ko ci boole boole ko ci prévention yi muy circoncision non non eh, waaw loolu noonu pour góor ñi est-ce que loolu du ne loolu lañ wax moo tax léegi ñu koy yëkkati comme ni nga xam ne ndax bari na ci surtout suñu façon faux faux intellectuels yi ñu am suñu pays pauvres yi même bu dee ne Europe lañ ne. léeg-léeg tendance booboo leen di dal mooy ay al toppe la ñuy doon te tamit loolu noonu moom lañu mooñaale di ko def ci télé yeeg fu ne ak média yi ba tax daanaka réew ma réewu africain yii nii ak réewu jullit yu ñàkk yi ku ci ku ci amul éducation islamique bu baax yow ni ngay topp mooy lu tubaab bi ne leer leer na mooy leer na bu nee lëndëm ñu ñu lëndëm na mooy la euh, kee doon wax Cheikh Anta eh, professeur Diop Cheikh Anta Diop mu naan gars yi pour que ñoom moom fexe nañ ba yaakaar nañ ne pour qu'une vérité soit véri soit lan pour qu'une xaw ma lan soit vérité wala xaw ma lan il faut que ça sonne blanche waaw wax na dëgg gars yi bari lool lañ jàpp pour ñoom pour mbir mi nekk dëgg il faut ça sonne blanche mooy il faut mu. <laughs> mooy affaire bi euh, jóge ci ñu weex ñi mooy xonq nopp yi muy tubaab daal lu mu wax noonu la ba loolu ngay gis ne xoolal affaire u cigarette ak xaraamam ni mu leere ak xaraamam sharia xaraamal ko <laughs> kanta gaa yi dégg yaa am nañu ne dafa dañ koo sib loolu laa bëgg ñu wax ma kan moo ne dañ koo sib loolu dafa xaraam waaw ci yoo xam ne lu leer la ndax am poda cee ne te tamit yàq sa santé la te alxuraan dane wala wala tulqu bi aydikum ila tahluka bu leen sànni seen bopp ci lu leen di alak te loolu même spécialiste yi tuxkat yi xam nañ ko ñu ngi cause ci seen bopp ay malaadi yoo xam ne seenu dund du yàgg te tamit façon maladie bu nekk ay poumon ak crise cardiaque ak ay maladie du kër ay ay kii artérielle ak yooyu yëpp mën na leen a dal ñu xam ko mais nan ngay xamee ne lii moo ma ciy dal nga jàpp ci loo xam ne ba pare di yàq wala tusrifu te bu leen yàq inna allaha la yuhibbul musrifin yooyu yëpp ngeen bëgg ne loolu dañ koo sib loolu naka lañ mën a nekk luñ sib loolu dafa xaraam moo tax ay tux nii ay muqi moo xam bu dëgër bi moom taxul ñuy wax muqi po nag leneen a ci yem nag po nag cigarette ak gënn gi laak lépp ci yem yooyu dafa léegi mooy yooyu nim bam xaraamee waay ak li muy ravage yi muy def gars yi ma suñ ci wax dara dañuy toog c'était sax mode moo newoon tendance nga gis bala ñuy jàpp ne waa ji branché na mu yorub cigarette am wala yorub cigaram di wane ne kii wala signe de richesse la mais bi fi tubaab yi tàmbalee ba di ko bannir ba ci lieu public yi lañ commencé ñun di suivre non suñu pays yi di jéem a interdire yooyu di interdire ay ay plastique léegi ndax lan bi def nañ ko mel ni ñun xamuñ ne woon ne cigarette baaxul woon mais il a fallu que le blanc dit que maintenant je décrète que la cigarette est nocive à la santé pour que nous ayons dit oui oui oui oui oui la cigarette aussi est bien sûr nocive à la santé aar ah, wa naarun wa shanaar looloo ñu dal mooy loolu gàcce la loolu gàcce la lool nag mooy li nga xam ne moom moo mooy foudre bi dal euh, euh, euh, pays pauvres yi rawatina jullit ñi léegi nit nag boo xamee mbir yi du loolu la yóbbaale du ne par exemple ñoom nee nañ léegi cir kii circoncis kii xarafal góor ñi lu baax la ndax prévention léegi ñu commencé ci ñun bañ ko xamee yàgg na ba mu nee sunna ba ñu yonent bi alei satu salaam ne al fitratu xams ca lañ ci jàpp léegi ku ci jàpp xayrun ku ci jàppul ñun ñu nekk ak moom excision yi c'est pareil gars yi du ñoom wax nañ ñu ne déet bu ëllëgee leneen xew fi yëg ay année yeneen étude mu ñu ne baax na ah ndeke mbir ya baaxoon nakat ñu mujj delluwaat ci non non mbir yi du lool l'islam li la wax mooy ablation du clitoris loolu da koo tere mais kantaa xarfal ku ko def duñ ne waa ji def na lu xaram wala duñ ñëw naan ko bu ko fi def loolu mooy sharia <laughs> loolu la mu dee réewum jullit la mooy loolu la lislaam wax kantaa nag ku bëgg dégg lu neex gaa yi va koo xam ne moom mooy xoolal gaa lu leen neex mu leen koy wax mais ñun manuñu wax lu dul li nga xam ne moom la boroom xam-xam yi toxale mu leer nàññ ci sunna léegi nag neex na ko mu neex naqari na ko mu naqari ko mu naqari yaa plus simple bul déglu wala nga taal li nga xam ne mooy gaz nga daldi ciy toog wala nga matt nga matt sa baxu bakkan waaw léegi kon loolu la léegi euh, mu des kon gis nañu waxtu wi gis nañ li jëm kon ci côté E, nisaaw yi léegi nag mu des kon pare nañ ci kaw noonu ci kaw noonu pare nañ kon masalaam lan masala mi jëm ci wàllu xarafal foog naa bon foog naa c'est tout foog naa c'est tout mooy c'est tout léegi nag mu des beneen boo xam ne moom lañuy gis muy masalaam mi jëm ci wàllu li yonent ma saaf saaf waxoon gaa Kisra yi biñ ñëwee dagg seen naanu yi non bàyyi seen naanu yi seen moustache yi wat seen sikkim yi xoolu leen sax léegi nag mooy mas alam sikki euh, mooy yar sikkim ak yooyu loolu nag lañuy gis insha allah kon nii léegi nii masala boobu <coughs> léegi. Euh, premièrement mooy li ñu waxoon sànq mooy mooy tasawurul masala mooy ñu xam de quoi s'agit-il réellement d'abord ana lan la ñuy wax lan mooy al-lihyatu ci arab mooy li naan sikkim dangay xam ne nag bu dee wolof wolof xam nga buñ nee sikkim mooy lii comme buñ nee waa ji mooy menton lu ko tubaab bi woowee walla yaakaar naa ko am ka man saay tubaab moom dangay waaw dangay waaru mais kim mooy xam nañ ni ñuy wax muy nekk ci suufu mooy lex yi boo wàccee jóge ci kaw bët yi di wàcc ci lex yi ba ci fi ñuy boo tegee sa loxo sa ñaari lex di wàcc di leen wàcce di leen wàcce fi ñuy dajee loolu wolof day wooy loolu si kim léegi nag lan mooy al ci ci arab loolu boroom xam-xamu luga yi ndax lixyatu mooy mooy mooy singulier bi al lixaa dañuy wax alluxaa tamit mais al mooy li gën a nekk mooy li gën a afsax voilà que loolu mooy mooy mooy pluriel bi sinon singulier bi mooy lixyatun loolu ah boroom xam-xamu luxa luxa yi rahmatullah alayhim dañ cee wute ci moy lan boo demee ci lisaanul arab boroom lisaanul arab rahmatullah alayhi dane al-lihyatu ismun yajma'u ma nabata ala al-khaddayni wa dhiqni ah wal wal jam'u lihan wa luhan mithlu dhurwa wa dhuran ah imaam ibn Manzuur boroom lisaanul arab raxmatullah alayhi mu ne allixyatu ci arab mooy tur boo xam ne day dajale azziqnu azziqnu ziqn boo ngay dégg fa hiya ilal azqaani faw muqmahun mu ne dafa nekk tur boo xam ne day dajal li nga xam ne mooy sax ci lex yi xadd alxaddu mooy lex voilà xadd alxaddu boo ko alxaddu de alxaddu bi signifie peine wala dayo waaw non non wala frontière xadd xadd voilà yoo xam ne dañ naan la garde-fou bu ko dépassé non bii alxaddu mooy lex mu ne mooy li nga xam ne dafa sax ci ñaari lex yi wa ni ak manton bi mooy li li wolof naan sikkim li njoxoon sànk boo wàccee sal foofu muy dayoo ñu loolu noonu lañuy tuddee ci arab lixyatu mu ne dañuy wax pluriel bi mooy lixan bil kasri wàllu xan comme niñ ko waxee léegi bi dammi ci damm mithlu zurwa comme zurwa mooy foo xam ne dafa kawe li gën a kawe njomboxtalu mbir yépp la sëmum voilà muñ ne lii mooy zurwatu nàngam mooy mooy li sëmum waaw wazuran pluriel bi du zuran boroom alqaamuus boroom alqaamuusul muhiit moom it définition bu mel nii la joxe que mooy li nga xam ne dafa sax ci lex yi jëm ak ci menton bi kanta euh, boroom almisbaax almisbaaxul munir moom dafa joxe définition boo xam ne moo gën a définition yi ñu la jëkk a wax ñu moo ko gën a yaatu moom dane al-lihyatu ash-sha'ru an-nazilu ash-sha'ru an-nazilu ala adh ni ala dhiqani wala wala ala dhiqani wal jam'u lihan mithlu sidra wa sidar wa tudammu laamu aydan mithlu hilya wa hulan kon boroom al misbaax al munir mu ne eh, mooy ashaaru karaw gi nga xam ne an nazilu bi nga xam ne day wàcc ala daqani mooy bi nga xam ne mooy day wàcc nekk nekk ci kaw manton bi mooy bi nga xam ne mooy sax ci li wolof naan sikkim foofu muy sax karaw gi sax foofu loolu lañu naan ya voilà ndax xam nga wolof wolof moom affaire bi mooy kii bi ak li sax la bu war a tudde mooy moom comme euh, <coughs> moom loolu la mooy comme li am ci arab entre siwaak nga xam ne siwaak day tekki soccu bi bant bi mais day tekki jëf ji tamit garab gi giñ koy jëlee dañuy jële ci mooy jëf ji mooy ñaar waa ji mu ngi def siwaak mais tamit bant bi mu téye loolu la tudd ah wolof loolu la xaw moo loolu la am ci sikkim moom danaan day wax sikkim rek pour ñaar yi léegi nag kanta euh, arab azzaqanu pas azzaqanu azzaqanu voilà azzaqanu mooy plurielu azqan azzaqanu kanta arab moom azzaqanu mooy menton bu dee loolu mooy li waroon naan sikkim léegi bu amee karaw nag loolu lañ naan lexya voilà moo tax ngay dégg naan <coughs> waa ji suñu waaji bul bu bu nako la ko suñ Moustapha Sàmm di wax bulux yaa xawam bulux yaa loolu la ko benn waay bu bu ñu xam boo xam ne bulux yaa lañ koy wax mu loolu mooy ñoom nañ koy gaawale ci algérien wala yooyu bulux yaa mais mooy abu lixya mooy koo xam dafa am sikkim léegi nag day dem bañ bulux yaa bulux yaa comme ni boo tax des fois booy déglu algérien yeeg tunisien ñoo ñu seen dialecte yi léeg-léeg yow boo déggee arab ni des fois boo dégloo bu baax di nga xam li ñu wax mais des fois du évident ndax ni koy waxee dañuy damm affaire yi xam nga zu lihya ak ba non walla abu lihya abu lihya tamit mën nañ ko wax waa bule ndax foofu la abu lihya nga ñëw ba bu lihya bu lihya boo mayul doo ko seetlu voilà kanta arab moom day tudd zaqan mooy mooy bu amul da mooy bi ñépp am jigéen am ko góor am ko xale am ko lépp moo xam am na karaw am mooy bu amul karaw loolu lañ naan daqan bu amee karaw nag loolu lañ naan lihya boroom almisbaax nag mu ne mooy karaw gi nga xam ne mooy sax foofu loolu mooy mooy li nga xam ne mooy al-lihyatu comme sidra ak sidar mu ne mooy pluriel bi lihan comme sidra mooy garab gu rëy góogale cèdre sidar watu dam mu ne dañ koy kii tamit comme xilya ak xulan comme mooy takkaay yooyu pluriel u xulan léegi boo seetloo fii nii mooy définition yi da gis ne wuute na ndax ñaari njëkk yi lan lañ wax mooy yoo xam ne day ma nabata alal xaddayni la la la la boroom al al al lisaan wax maa nabata alal xaddayni wa yi mooy li nga xam ne dafa sax ci lex yi ak li nga xamante ne mooy manton bi mooy sikkim bi li sax foofu yépp loolu mooy lex ya te lu mel noonu la boroom al qaamus wax kàntaa boroom al misbaax dane moom mbir mi mooy ki li nga xam ne moom boolewu ci lex boolewu ci lex loolu nag lu am solo la mooy après loolu day définir day day indi boo gisee ci boroom xam-xam yi rahmatullah ñoo xam ne dañuy jàpp ne ñoom mbir mi kim fii kese la même bu dee ñi ëpp définition wu bu bu bu allisaan bi lañ jël moom lañu noot moom la nootal mais mbir yi mooy affaire bi comme que affaire u làng la ni ñu wutee foofu noonu ci lan lay tekki ci loolu lañu wutee fii moo tax ci masala bi nga gis lenn surtout ci maalikee rahmatullah alayhi ñu lay wax ne affaire bi sikkin mooy lex yi comme niñ koy waxee loolu mën nga koo dindi dinañ ko gis léegi kon léegi kon léegi xam nañ li ñuy wax kon loolu mooy li nga xam ne moom lañuy wax loolu mooy tasawurul masala loolu mooy al lixyatu jam'u lixan wala luxan waaye lixan mooy li nga xam ne mooy li gën a siiw te mooy li gën a afsax mooy li gën a elo euh, mooy li gën a euh, langage dafa am langage familial langage populaire beneen bi oh, soutenu voilà <laughs> voilà af sax mooy bi gën a nekk soutenu langage soutenu voilà léegi nag ginnaaw bu ñu xamee loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim euh, ñoom te lool yonent mi aleyhi salaatu wa salaam mooy ci digle ñu daal di yar sikkim moom moo koy moo ko digle comme xadiis bi nga xam ne moom la aleyhi salaatu wa salaam di wax mu ne ahfu shawarib wa aafu liha muy xadiis seydna abdallah ibnu umar ibnu alxataabi radiyallahu taala anhu wa arda seydina abdallah ibnu umar radiyallahu anhu xadiis boobu muttafaqun alayhi la ndax imaamul buxaari soloo na ko na ko noon imaamu muslim ibnul xajjaaj al qushayriyu an naysaabuuriyu raxmatullah alayhi waaye waa ahlu sunanit soloo nañu ko maanaam mu ngi ci Muwatta mu ngi ci Muwatta euh, mu ngi tamit ci Sunanu Nasaa'i al-Kubra imaamu Ahmad ibn Hanbal soloo na ko ñoom imaam Abu Awaana mustaxraju imaam Abu Nu'aym na ko noon Sharh as-Sunna bu imaam al-Baghawi ak imaam Ibn Hibbaana lool nag riwaay dafa am ñu ne afu am ne ne arxu am ñu ne arju am ñu ne waffiru benn la ñoo bokk ñoom lu ñuy tekki mooy nga bàyyi ko noonu ala comme imaam an-Nawawi daal di tudd boo demee ci sharxu saxiix imaam Muslim al-Minhaaj mu ne yooyu yépp benn maanaa bi la aful lihaa awful lihaa arxul lihaa ardul lihaa allihaa waffirul lihaa loolu lépp benn la mooy nga bàyyi ko noonu ni mel buy sax sax noonu saa nga intervenir ci voilà loolu nag moom la li ëpp ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi wax ne loolu mooy li ëpp ci ñoom dañ ne dañ ne euh, mooy voilà àtte lan mooy àtteem dañ ne lool farata la mooy wat si këm dafa xaram wat ko dafa xaram ndax yonent mi alei satu salaam moo ne aw foo ak yi alliha wa qassu shawarib qassu shawarib wa awfu liha ñu ne loolu amr la lu mu digle la te ndigle ci li jina a dëgër ci waxu usuli yu nuy mooy al amru yaqtadi wujub illa idha sarafahu saarif an wujubi min wujubi ila al ñu ne digal digle yaqtadi wujub day tegtale di wane que ne digle li ñu digle dëgg looy farata la ba mu des bu dee daa am loo xam ne da ko fee jële jële ko ci nekk bañ a nekk farata mu nekk loo xam ne lu ñu sopp mu nekk luñ sopp ci kaw loolu la ñuy xamee ne kon ndigle li pour mu nekk loo xamante ne du farata foog mu am loo xam ne day ñëw di wane ne ah ndigal li tey du farata tey dañ koo sopp te loolu nag amu fi yonent bi alayhi salaatu wa salaam dane waffiru aw fuu ak waffiru ak yi ñu la wax léegi te yooyu yépp xadiis yooyu yépp bu ci nekk mu ngi sax imam muslim yeneen yi yenn version yi yenn ci kàddu yooyu gis na mu ci sax imaamul Buxaari mais yépp duy tout yépp boo ko kiiwee mu ngi ci sax imaamu Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi moo tax boroom xam-xam yi dañ ne farata la mooy lan mooy mooy wat sikkim dafa nekk loo xam ne lu xaraam la lu xaraam la ñu ne te li koy njëkk a wane à part lii mooy yonent bi alayhi salaatu salaam yonent bi alayhi gis nga gaa yi nii gaa yi ñëwoon ci ci ñi mu yónnoon ci Kisra mooy ñi Kisra ña Abadawi ma baadaam yónnoon ak xurxura ba ñëwee jóge fële ndax Kisra moo ne woon nañ ko leen ko nañ ko indi yeneen ci maanaam saa ni mu gën a gaawe moom mi koy bind leer te xamul ne moom moom jaamam la wal iyaadu billaah ba buuru yaman di baagaam yónnee ña mu yónnee abaada wuy ak xurxura bañ ñëwee la lañ def yeneen ci maanaam saa saa xoolu leen ndax lan dañoo bàyyi seen naanu yi seen moustache yi daal di wax seen sikkim yi mu ne leen way xakuma man amarakuma bi haada tos tere ñeel na leen ana kan moo ñu ne ko rabbuna suñu borom di Kisra moo ñu ko digal mu ne man nag amarani rabbi sama borom man moo ma digal man alayhi salaatu salaam ci may yar sama sikkim di ko bàyyi noonu waaye di ko toppatoo kon ni waxoon ne ko buur yàlla jox karaw na nga ko na ko teral na ko toppatoo. léegi loolu waxoon nañ ci bi ñuy wax ci wàllu masala yi ñu doon wax ci wàllu teint bopp loolu gisoon nañ ko masala boobu bu ko fàkkee ah. gisoon nañ ko waxoon nañ ci euh, euh, karaw ak peñe yeeg yu mel noonu ak këne du sunna di peñewu tous les ndax yonent mi alayhi salaatu salaam moo comme <laughs> ne ci bulu maram bi ama euh, na kii naha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an ahaduna kulla yawm voilà mooy xadiis wa an rajulin saxiba nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ci kitaabu tahaara këne yonent mi alayhi salaatu salaam sauf que ci ci côté boobu noonu ci bulughul maram bi côté boobu indiwul côté boobu mais booy def taxrij xadiis boobu noonu la commencé muy ki nga xamante ne nii euh, mooy rajulin saxiba rasula annabiyya sallallahu alayhi wa sallam benn saxaaba la woon te sax jahaalatu saxaabi yi laa yadur loolu xam nañu ko Euh, mooy ñàkk xam turu saxaaba bi ak nga xamoon ko benn la ndax kulluhum udul bi bi bi bi bi shahaadati rabbina ndax loolu ñoom ñépp ñu wóor lañ suñu boroom moo ko wax radiyallahu anhum te buur yàlla moo ne wa moom du gërëm ñoo xam ne ay qawmal faasiqiin lañu kon ñoom ñépp wóor udul kon nga xam seen tur turam kan laa ak ñàkk séparé mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dañoo tere an yamtashita ahaduna kulla yawm voilà nee na yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dañoo tere ñuy peñewu tous les jours voilà tere tamit nit ki di tuur ndox ci fi muy sangoo wa an yaghsila ar-rajulu min fadlil mar'a awil mar'ati min fadlil rajul wal yaghtarifa jami'an côté bii moo nekk ci bulughul maram min adillatil ahkam bu imaam al-hafiz hajar al-asqalaniyu rahmatullahi alayhi kuene tamit day tere góor goo xam ne day as day day kii day day sangu ci desitu jigéen ak jigéen goo xam ne day sangu ci desitu góor waaye nañu asandoo bu ñuy sangu loolu hadis boobu début bi mooy yonent bi alayhi salaam dafa tere woon an yamtashita ahaduna kenn ci ñun kulla yawmin mooy di focaliser wu le temps loolu mooy nekk sa pour tout le temps ci yooyu déedéet mais nag sunnaam la woon mooy da ko doon def di peñawu di am seetu di di di di kii di seetu di parfum wu yooyu ci sunnaam la mais nekk tout le temps di ko def loolu noonu nag la tere woon moo tax des fois bàyyi noonu sa karaw noonu lool mooy sunna des fois mais li ëpp nag da def li nga xam ne mooy di peñawu mais du tout le temps tout le temps tout voilà léegi euh, loolu gisoon nañ ko foofu kon ñu ne li yoneen liy wan ne mbir mi farata la boroom xam-xam yi rahmatullah que ne yonent ma sa sam gaa yi xoolu leen sax xoolu leen te nag yàlla ana gaa yi nga xam ne léegi ci àddina bi ñoom dañuy xëy ne ay jullit lañu de ñenn ñi sax nee ay sëriñ lañ ay cheikh lañu ay sëriñ lañu yu am ay taalibe ñenn ñi ay sëriñ loo xam ne dañoo am xam-xam sax mooy mënuñoo nii amul xam-xam mais ñoom ngay gis ñoo dàq xuuf seen sikkim yi ñooñu duñu royukaay booy wax ñuy fexe ut ñenn ñi di fexe ut ay lay naan non loolu noonu sunna la ku ko bàyyi dara newu ci loolu du loolu du loolu du dëgg ah dama lay laaj ana kan ci yéen moo bëgg kan ban jullit moo bëgg yawmal qiyaam yonent bi alayhi salaatu salaam du ko xool ah gaa yi nga xam ne de dañoo waroon seeni sikki moom ba ñëwee xoolu leen li muy wax ak ñoom yépp xoolu leen xoolu leen mu ngi wax ak ñoom ndax dañ leen a yónni mais xool jëlul bëtam di leen da dafa gis ne noonu lañ mel rek nangootu leen a xool di xool ci xool feneen di wax ak ñoom léegi damay laaj ana ban jullit moom moo ne moom jullit la boo xam ne nee na taxaw na moom këne euh, jàpp na ne li nga xam ne mooy tax bu yowmal xiyaamee wala bu yonent sallallahu alayhi wasallam bu taxawoon tay fii ñëw ci mbooloom yow gis la du la xool yow nga jàpp ne loolu noonu dara newu ci loolu dañ koo dañ koo sib kese wala dañ koo soppoon kese loolu façon mbugal mu tar la laa ilaa sarfuhu sallallahu alayhi wasallam basarahu al karim anka loolu moom moo gën a garaaw moom loolu moom laa uqubata moom moom fawqal uqu fawqaha laa ilaha illa allah mu leer na ne yow yonent bi alei satu bu nekkoon fee yow ñemewoo faa dem ñemewoo koo gis ndax dangaa xuuf sa sikkim bi ndax loolu ña ko defoon duñu xoolu leen loolu amul bàkk amul amul amul amul sanction bu gën a metti sanction boobu laa ilaha illa moo tax ñu ne loolu day wane ne te tamit yonent mi alayhi salaatu salaam ñi ko décrire yëpp ñi koy wane noonu la mooy dafa nekkoon koo xam ne ku amoon karawu sikkim bu bu sëq la woon saxaaba yi tamit lañ meloon mooy ñi ko ci am ndax am na nit ñoo xam ne duñu ko am ñoom dañuy ñoom ni ñu juddoo mooy ni ñu mel mooy seen yaram ñoom du ñu nitu karaw dañ koy bëgg lool man am naa ko ma ci xam koo xam ne ku jàmbaare la laa ilaha illallah mais mais moom manula am sikkim ndax moom karaw la moom noonu la mooy moom du nitu karaw mais ku ko bëgg la mais manu koo am moom manu koo am parce que c'est comme ça loolu la yàlla def ñooñu taxul ñuy wax mais ñi nga xam ne moom la ñuy bañ ndax lan bi niru niru la ñi nga xam ne ñoo yéeféer yi ak tubaab yi ak tendance naan c'est mal vu non c'est pas mal vu yow est-ce niroo ndax nit ku nekk ka nga bëgg moo ngay fexe nirool manoon ne damaa bëgg moo gaa yi boo gisee loolu moom ñépp xam nañ ko nit kuy doxe yenn dox yi da nga koy gis rek xam ne kii boo xamee kamuy niru nga xam ne kii diw la mu yoo xam ne ab neen jour ab ab ab mu defu crêpe comme loolu ñu waxoon ci ganaar sànq lu nekk noonu ci kaw mu def ko ci bopp bi wat lépp bàyyi loolu ndax day niru niru lu ki nga xam ne mooy caaxaankat bi nga xam ne moom lay moom lay seetaan tous les samedis wala tous les jours championnat bi nga xam ne fulla dara amu ci léegi mooy yow bu dee lool la jaral gaa yi nga gis ñenn ñi niru niruloo ay acteur ñii di niru niroo jigéen ñi ay actrice léegi nag ñu ne mais nag niroog yonent mi alei saatu nag lool moom nag si lool ñoom bëgguñu ko mais si même bu dee waxoo ko salaat nañ lool ngay doxal la ndax nii la mel nga ne man bëgguma nii mu mel du ma ko mel li mu jàngale ba pare ne ah fulleha voilà yar leen seen sikki mi ngeen ba nga baj ne ko xuuf dem sa yoon tous les trois jours nga daal di koy dagg waaw loolu nag loolu la boroom xam-xam yi ne loolu dafa xaram kanta imam Malik rahmatullah alayhi ndax wax la boo xam ne dafa siiw nit ñi di ko wax ne imam Malik lim lim ne woon ku ko def nañ ko duma du wax si kim kii la doon wax mooy de nañ ko bi ñuy gis xasu sharib mooy ki nga xam ne dafa dagg euh, ay naanoo moustache ku ko wax complètement kook la ne kooku dañ koo war a ta'dib dañ koo war a duma dañ koo war a yar boobu la doon wax mais xam nga ne loolu bu dee ne kooku <laughs> même bu dee ne du du ci masala bii nii ku wat sikkim la doon wax ñu duma ko mais bu dee ne ki nga xam ne moom euh, euh, ay kiiwam la wat nu mu tudd mustaasam la wat mu ne nañ ko nañu ko yar mais ki wat sikkim moom xaw ma nu ñu koy def kon <laughs> mooy xoola ndax euh, kii nu tuddu tudd noonu laa bëggoon wax ndax bo xam nga xam nga wat ay naan gis nañ ni à vrai dire loolu masala xilaafiya la te am na xadiis yoo xam ne comme ni ñu ko gisee te riwaay yooyu yëpp tamit ñëw na ci imaam Sahih imaam Muslim que ne wat bi euh, jazzu shawarib loolu li muy tekki boroom xam-xam yi ak i'fa'u li i'fa'u sharib euh, euh, loo loolu noonu loolu day day day dëgëral waxu ñi nga xam ne dañ ne dañ koy wat te loolu mooy waxu ñan mooy waxu ña xanafiya yi xanafiya yi raxmatullah alayhim ñoom loolu lañ wax te loolu noonu mooy ixfaau shaarib boobu bi mu naan axfu shawaarib loolu ak jazzu shawaarib loolu lépp li muy tegtal mooy gis nga ñeneen ñi dañ ne mooy al mubaalaxa fil izaala waaye du dindi ko complètement mooy jéggi dayo ci ni nga koy dindee mais loolu par exemple mooy mazhabu xanafiya yi te moom la imaam at-Tahawi doon wax ne moo gën a dëgëral ma mais imaam Maalik doon wax ndax moom dafa jàppoon ne loolu mooy li dëgër nañu ko léegi yow lan ngay xalaat ci ki nga xam ne moom koo wat ci saase am na tamit beneen wax boo xam ne bu siiw la boo xam dañ koy askanale imaam al-Hafiz ibn Abdul Barr al andalusi boo demee ci téere yu wax ci côté boobu même bi nga xam ne ñu bees ñi def nañu ko gaa yi nekk xijaas ak yooyu ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam dañuy toxal wax jooju naan imaam ibn abdul bar dane ci at tamhid que ne loolu kenn du ko def lu dul al mu tax mooy ñi nga xam ne dañuy góor jigéen góor jigéen jigéen lu góor jigéen lu ñooñ ñooy wat seen sikki bi loolu noonu boo demee ci tamhid amu ci amul ci tamhid amul ci istizkar ndax at-Tamhiid imaam Ibn Abdul bi mu ci bi mu ciy def bi ci eh, shara xadiis yooyu mooy xadiisu Abi ibn Naafi' bi bi nga xam ne imaam Maalik moo ko jële ci moom an abiihi an na mu ko ci baayam di an Abdullah ibn Umar anna Rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam amara bi ihfaa'i boobu noonu ak yi mu ko shara ji wax yooyu loolu wax jooju amu ci te ci li nga xam ne mooy al al al istidkaar tamit amu ci xaw ma nag wax jooju nag fu mu jóge ndax ndax wax jooj gaa dañ koy wax ne ci ak tamhid la ko wax alors que euh, moom de imaam ibn abdul bar moom ci tamhid man gisuma ko te tamit du man rekk ko ko wax am na ñu bari ñoo xam ne ci boroom xam-xam yi ñoom ne dañ ne loolu amul ci tamhid te lool il suffit ñu vérifier ko moo tax léegi nag mu des ñi ko wax amaana dañoo juum wax la keneen wax ndax loolu xam nga euh, ndax masala la est-ce que ku wax loolu ne diw comme euh, affaire ngunu ngaana wala affaire góor jigéen ku ko wax nit loolu boo demee devant le juge di nga fa am nan lay réglé woo ci côté charia léegi wax ji mooy mais même buñ génnee foofu mais mooy wax jooju noonu imaam Ibn Abdul Bar waxul loolu en tout cas newul ci at-Tamhid newul ci at-Tamhid newul tamit ci al-Istizkar wax la nag yoo xam ne dañ koy toxal am na sax ay boroom xam-xam yoo xam ne yu éminent la yu koy yu koy toxal di ko wax waaye loolu lenn benn ngànt lañ am mooy loolu nañ ciy jàngi ne boroom xam-xam yi léeg-léeg mooy dañuy dañuy dañuy dañuy kii dañuy liinum digo dañuy naqlante mooy dañuy léeg-léeg dañuy def kenn wax dara boroom xam-xam wax dara duñ wala ñu ne am ñu ne diw de wax na au lieu mais du duñu vérifier wax jooju duñu ndax dañ naan ñi ko wax ñooñu ñu màgg lañ amaana mais du ne moo ko tay di ko kenn taxawul di ko tuumaal loolu moom loolu moom fukki xel kenn xalaatu ko que ne moo ko dañ ko kenn taxaw rek tuumaal ko mais boroom xam-xam bi mën na juum gis keneen wax ko wala mu liir ak tamhid ba pare jàpp ne moom wax jooju da ko ci gis mu koy toxal beneen boroom xam-xam ñëw daal di koy daal di koy daal di koy taqlid ci loolu daal di ko ci euh, kii après affaire bi law na nit ñi di ko jël di ko wax alors que affaire bi à vrai dire euh, loolu noonu boo demee ci ak tamhid ak yooyu mooy ne affaire boobu noonu wax jooju noonu kii kii imaam Ibn Abdul Bar waxu ko en tout cas newul foofu voilà mooy newul foofu newul nii ci at eh, ci ci ci ci ci ci ci al at tamhid bi nga xam ne moom dañu naan sax ci la ko wax keneen kenn du ko def loolu kenn du ko def ci ñun lu dul ñi nga xamante ni mooy. mooy mooy ñiy góor jigéen jigéen lu ñiy góor jigéen lu loolu de waaw loolu lu jar a préciser la affaire la boo xam ne nag bu siiw la mooy boo ku deful attention nag di nga ci tomber ne moom daal di toxal affaire boobu alors que moom imaam ibn abdul bar mooy al mutaxannis voilà comme koo xam ne day jigéen jigéen lu moo koy def allal mutaxannisuun du ko def fii ci ñun lu dul ki nga xam ñi nga xam ne mooy ñi nga xam ne ñooy jigéen jigéen lu voilà léegi bu lool leere ñu ne luy lépp en tout cas mooy ne lool lool moom amul sax beneen wax mooy doo gis boroom xam-xam yu taxaw naan la lool dara newu ci loolu dara newu ci loolu moom koo dégg mu wax ko rek mooy waa jooju uh, xamal ne yal na ko yàlla yërëm mais àggul du boroom xam-xam wala boog day tay tay ba am na ñenn ñoo xam ne wala iyaazu billaah dañuy am xam-xam mais seen xam-xam boobu ci ndëngte la leen yóbbu wala iyaazu billaah wala iyaazu billaah mooy ci lañuy jaar ngir mën a dribbler nit ñi ak mën a def leen neex après du ay lay yoo xam ne baatila la léegi nag bu lool leeree téléphone farata la léegi euh, karta léegi nag mu des kon lan la lépp lépp mooy lex yi ak si kimbi wala boog si kimbi kese la loolu mooy pro loolu mooy mooy mooy wax ji loolu ñi ëpp fuuf dañu ne comme niñ la ko waxee sànq dañ ne la lépp la waaye am na ci maalikee yi rahmatullah yoo xam ne dañ ne déedéet affaire bi possible na nga dindi li nga xam ne mooy karawu lex bi looloo tax boroom ki euh, euh, nu mu tudd Mudawwanatul Fiqhul Maliki rahmatullah alayhi hafidahullah mu ngi dundoo bu ma juumul mu ngi dundoo si Algiryaani yi mu ne mu ne moom euh, bi muy wax ci lool mu ne wayajuuzu bi muy wax ci ci wàllu wi mu ne wa yajuuzu izaalatu sha'ril xaddi wa yaxrumu xal wa yaxrumu xalqu sha'ril anfaqa wa hiya shu'ayratu allati bayna shafati sufla wa dhaqn ila axiri ma qaal mu ne looloo tax moom mu ne mooy mu daw waratul fiqhul maliki wa adillati muy téere bu am solo la léegi mu ne kii wayus ci ngiiru imaam bu mag bële de bu imaam euh, ibn al déedéet taalib imaam Maalik bu mag boobal non mooy loolu nga xam ne ñoom moom la ñu la compilé woon déedéet kii euh, kii déggoo maa la naan yàlla na ko yàlla aar mu ngi fi ku am ku jàmbaare la nag dafa dajale mazhabu imam Malik bi mais vraiment ci mu daw tudde ko mu daw wanatul fiqh al maliki wa adillati ak tegtal yeeg yépp li nga xam ne euh, téere maliki yi surtout yu bari da cee raar mooy di indi dalil yi dañ naan rek qaala sox soxnuun qaala qa qa qaala mooy ñoom yu mel noonu dañ koo bari ne wax na diw wax na diw wax na léegi sans pour autant ñuy indi dalil yi moom nag dafa dem indi dalil yi bu nekk ci loolu alxuraan sa sahih hadith ak yooyu léegi moom mu ne moom mu ne euh, wayajuusu mën naa nekk mooy c'est possible isalatu yi xaddi mooy dindi li nga xam ne mooy karaw yi nga xam ne ñooy sax ci lex yi wa yaxrumu waaye dañoo xaraamal xalqu sha'ril anfaqa mooy euh, karaw yu ndaw yi nga xam ne ñoo nekk entre tout signe bu nekk ci suuf ak sikkim bi diggante yooyu moom am nag des fois am na ñoom ne day am karaw yu tuuti yuy sax foofu mooy ci tuñ wu tuñ wu kii bi tuñ wu wi nekk ci suuf entre foofu ak sikkim bi am na yenn karaw yu ne mu ne loolu noonu nag dafa xaraam ku ko ku ko wat ak li nga xam ne mooy azaqanu mooy sikkim bi di wopp loolu moom dafa xaraam voilà loolu la moo tax lool mooy moo moo loolu mooy kii bu sew bi am ci est-ce que loolu foofu la la wax ji ne est-ce lex yi ci la wala déet te li ëpp ci borom xam-xam yi foofu dañ ne sii lex yi kenn du xolaal ci la ci sikkim bi la bokk am ñii comme lenn ci Maliki rahmatullah ne non non non bokku ci mooy euh, lex yi bokkuñ lool lool kese la léegi nag euh, léegi bu ñu xamee lool. léegi mu des waa léegi ci boro léegi boroom xam-xam mooy ne loolu moom kantaa ñëw moom jàpp fi ak azzaqari foofu nga nga xuuf ko lépp loolu moom dafa xaram mooy dafa xaram léegi bi nga wat ko loolu dafa ak tamit am na leneen mooy di jéem def ay o ay rafetal ay kii yu mel noonu loolu yi dafa xaram mooy dañ koy tere kii mu ne léegi mu am léegi boroom xam-xam rahmatullah seen biir ginnaaw loolu ñu ne léegi est-ce que nit xam nga yonent pare saa su am dane aafu mooy bàyyi leen ko mu sax est-ce que nit mën na koo wàññi wala déet mu am ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñu ne si mën naa nekk te loolu ku mel ni imaam ki mu gën a siiwe mooy Seydina Abdallah ibnu Omar voilà ibn alxataabi radiallahu taala anhuma wa ardaahuma këne loolu moom mën naa nekk te loolu imaam abdallah ibn omar moom ku siiwéra ci moom comme ni nee ci saxiix yi këne bam demee bu aji woon day jàpp sikkim bi nii mooy li ci sax lépp léegi li wàcc ci mooy bu jàppee mooy da koy jàpp comme ni nga ni ngay téye boo téye ak buum mooy ngëb ko da koy ngëb noonu léegi li wàcc mu daal di koy wàññi dagg ko jële nañ ko tamit ci yeneeni saxaaba radiyallahu taala anhum ku mel ni seydinaa jaabir ñoom seydinaa abu hurayra waaye ki mu gën a siiwe mooy kii muy seydinaa